fi kitaabihi Umdatul Ahkaam min kalaami xayril anaami sallallahu alayhi wa sallama fi kitaabul jihaad. An Umar ibn al-Khattaab radiyallahu ta'aala anhu annahu qaala kaanat amwaalu bani nadiir mimmaa afaa allahu ala rasuulihi sallallahu alayhi wa sallam mimmaa lam yuujifi almuslimuuna alayhi bi xaylin wala rikaab wa kaanat li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam xaalisan fa kaana rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'zilu nafaqata ahlihi sanatan summa yaj'alu ma baqiya fil kuraa'i was-silaah 'ubdatan fi sabiilillaahi 'azza wa jalla kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullahu ta'aala muy indi xadiisu numéro quatre cent dix-sept ah ñett ñeenti téeméer ak ak fukk ak juróom-ñaar mu ne an Umar mu ngi koy jëlee di Seydina Umar ibn al-Xattaab di doomi al-Xattaab radiyallahu anhu annahu qaala neena kaanat nekkoon na amwaalu bani Nadiir alalu waa banu Nadir benn tri waaso la woon ci waasow yahuud yi yi nga xamante ne nii ñoo dëkkoon Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam te yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di leen exiler génn leen fa jële leen fa walla ndax ak caay-caay gi nga xam ne moom lañ fa ne woon génn leen fa nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bam leen ndar keppee nag alal ja mu jël ci ñoom ba génn leen ba mu leen di génn keroog alal joo jële lay Seydina Omar ne radiyallahu anhu ne alal waa Banu Nadir joo jële mooy dañ jële woon ci ñoom ca xare ba nga xam ne dañ leen ndar kepp waaye xare jotul woon am dañ leen a dar képp kese dañ koy boole ci xare yonent bi alayhi salaam waaye jullit ñi xare wuñu mooy xeex dëgg-dëgg amul waaye dañ leen a dar képp ñu xam ne ah yi moom lu dul ñu rendre ñu daal di joxe daal di ah ah jébbal seen bopp ba yonent bi alayhi salaam ci gàttal daal daal di leen génne Madinatul Munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam teg loxoom ci li nga xam ne mooy seen alal yi léegi nag alal jooju la Seydina Omar naan radiyallahu anhu ne daa bokkoon alal jooju mimma ci li nga xamante ne tukkee ci li nga xam ne afa allah borom bi moo ko delloo ala rasulihi delloo ko ndawam bi alayhi salatu wassalam jële ko ci loxo yéefaru yahuudi yi ba teg ko ci yeneen yonent bi alayhi salatu wassalam mimma mu bokk ci alal yi nga xam ne lam yuji fil muslimun alayhi jullit ñi daal di wuñ ci rëppatal ah di ciy war bil xayli rëppataluñ ci bil xayli ca fas ya wala rikaab bu yàggante ne gëléem ya mooy pour wax ne xeex amul yi xarewuñ walla jullit ñi rëppataluñ comme ay badar ak yooyu nga xam ne xare dëgg daa am laa dëgg bii moom jullit ñi defuñu ci loolu de du ay fas du li nga xam ne mooy ay waruwaay du mbaam waaye dooy gëléem wa kaanat moo tax alal joo jële mu ne dafa nekkoon li rasulillahi sallallahu alayhi dafa ñeeloon nekkoon ngir ndawul yàlla li sallallahu alayhi wa sallam xaalisa daal di woon sell ngir moom dong la woon keneen bokku ci woon moom dong ko borom bi tabaraka wa taala daal di woon defal fa kaana moo tax fa kaana mu ne nekkoon na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ya'zilu nafaqata ahlihi da ci doon jël di de ber nafaqata ahlihi sana da ci doon génn li nga xam ne moom lay dépense ay waa këram sana jabootam sana ci loo xamante ne nii loo xam ne moom lu mat at la am dépense at da ko doon ber tege ni nee voilà ngir loo xamante ne nii moom lay dundal waa këram moom alayhi salatu wassalam summa ginnaaw gi moom alayhi salaatu wassalaam yaj'alu muy def maa baqiya li nga xam ne moo des fil quraan ci fas yi mooy bu ci waajal fas yi gi nga xam ne ñooy fasu jihaad yi léegi ngir ñu leen di waajal ci li leen di waajal di leen toppatoo di leen xontu di leen yooyoo ko toppatoo ko defar bu jaree it yañ leen war a faj yooyu yëpp ci alal jooju noonu la ko defoon la desoon wasilaax ak li nga xam ne mooy ngànnaay yi nga xamante ne nii réewum jullit mi dafa war a am armement bu baax ay ngànnaay ba bu leen seeni noon songee ñu mën a défendre waaye bu dee ñoom ñoo def war a def jihaadu talab fekk ci tamit daal di topp noon bi wala dem loolu it ñu man ko mooy moo tax la def da doon def ci fas yi lool lépp jëm ci jihaad yi wasilaahi ak ngànnaay yi uddatan fi sabilillah nekk loo xam ne lu ñuy waajal la di waajal li nga xamante ne nii mooy fi sabilillahi ci yoonu yàlla li nga xamante ne mooy xare ngir waajal seen bokku ba kenn du leen bett mu ngi noon kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy indi ci xadis bi ci tegu di xadis numéro 418 ñeenti téeméer ak fukk ak juróom-ñett mu ne an abdillahi bni umar radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala ajra nnabiyu sallallahu alayhi wa sallama maa dummira min alxayli min alxafyaa'i ilaa saniyati alwadaa' wa ajra maa lam yudammar min alsaniyati ilaa masjidi bani zurayq qaala ibnu umar radiyallahu anhuma wa kuntu fiiman ajraa qaala Sufyaanu rahimahullah min al-Hayfaa'i ilaa thaniyyati al-wadaa' xamsatu amyaalin aw sitta wa min thaniyyati al-wadaa'i ilaa masjidi banii Zurayq miil kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah muy indi hadis bi ci tegu muy hadisu doomu kim jëndi hadisam léegi muy Abdallah ibn Umar di saydina Abdallah di doomi saydina Umar radiyallahu anhuma annahu qaala neena qaa ajra daal dinay eh, annabiyu mooy defal na course ah def course ngir nit daw muy def ay entraînement annabiyu ki ko def mooy yonent bi alayhi salatu wasalaam lan la dawloo maa la nga xam ne dummira min al xayl maa dummira mooy fas la yoo xam ne dañ leen di xontu leen joxu dund bu baax après nag ay pepp ak yooyu jox leen lu baax ba ñu commencé lekk bu baax léegi nag ñu wàññi seen lekk gi tuuti ñàkk loo leen nag ba ñàkk bu ko defee mooy dañuy gina a sawar ngir mën a gën a mën a daw bu ko defee seen seen lekk googu ñu lekkoon xaw wàññeeku ndax ñàkk gi ñu ñàkk ñu gina nekk en forme léegi nag fas yooyu moom la naan dawal na leen daal di leen rëpp tëlloo dawloo leen minal xayli moo léegi nag lan la daw maa ya nga xam ne dummira minal xayli ya fas ya fan la defee course boo bële nga xam ne ay entraînement la woon ngir ci réewum jullit mi nga xam ne dañuy def ay entraînement ngir waajal seen bopp ci wàllu bu xare wale am wala di défendre seen bopp ak li nga xam ne mooy diiney borom bi tabaraka wa taala minal xafiyaa i te bërëb ba nga xam ne moom lañ naan xafiyaa ab bërëb la rek comme ñu ne fii nii voilà fii mu ngi ko defee rek ci buntu Pikine ba fee waa minal xafiyaa i mooy xafiyaa foofu la tàmbalee ilaa saniyatil wadaa diggante xafiyaa ba beneen bërëb bu ñu naan saniyatil wadaa ñaari turu bërëb kese la léegi nag foofu la course bi mooy fas yi foofu ña ko waroon ak ñooñu fas yi nga xam ne noonu li ma wax sànq noonu lañ leen def mooy dummira yooyu lañ leen di def ñoom foofu mooy seen distance su course fi nga xam ne moom la ñuy entraînement we léegi nag mu ne wa ajraa mu dawloo moom alayhi salaatu wassalaam maalam yu dammar yi nga xam ne nag defuñ leen lool fas yi nga xam ne moom dañ leen a xontu kese waaye defuñ leen xontuñu leen ba ci kanam après ñu téye li nga xam ne mooy seenu dund daal di leen ñàkkloo bu baax ngir ñu gën a mën a daw non mooy yeneen yi nga xam ne defuñ leen noonu nag ñoom par contre ñoom defuñu leen lool mu ne nag façon fas yooyee nag nga xamante ne nii noonee la ñu mel nga xam ne ñoom lañ leen a xont waaye defuñ leen comme yu njëkk yi ñoom mu daw loo leen min diggante sa saniya diggante saniyatil wadaa ila masjidi bani Zurayq diggante fa terminusu ñim njëkk a wax ne ñu le xafiya ba saniya ñee nag mina saniya ila masjidi bani Zurayq ba ni nga xamante ni nii jàkkaay waa banu Zurayq ñoom foofee lañ doon yem fas yoo yële léegi nag sëy mooy jàkkaay waa Banu Zurayq mooy ab ab benn la woon ci waa waa Lansaar ñoo xamante ne ni koñ quartier yi ñu dëkkoon jàkka jafane moom lañ leen doon askanel loolu comme quoi naan jàkkaay ñaari tali waa wala jàkkaay ñoom diw loolu dara newu ci bu dee rek ngir ñu xàmmee leen la voilà loolu moom dara newu ci li bon mooy bu dee ne ngir puukarewu la ak yu mel noonu la waa loolu moo baaxul waaye ne jàkkaay ñoom diw loolu baax na lool dara ci newul loolu kon nag affaire baa ngi noonu le léegi nag Seydina Abdallah ibnu Umar radiyallahu taala anhu wa arda mu ne moo tax mu ne qaala ibnu Umar netta ci nettali hadis bi ne ibnu Umar de radiyallahu anhuma neena wa kuntu taman nekkoon naa fi manajra ci ñi nga xam ne yeneen traçais saa saa ba mu ba mu doon dawloo fas yi mooy du la ñuy taxaw naan leen daw leen mooy daam ñu koy war gawar ya ñoo ñee doon def course yi man mii bokkoon naa ci léegi nag. Eh, riwaaya bi qaala Sufyaan al imaamu Sufyaan muy Sufyaan ibn Sa'iid as-Sawri rahimahullahu taala nga xamante ni moom daa bokk ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo nettali xadiis bi radiyallahu taala anhu wa rahimahu moom mu ne eh, muy leeral benn mbir fii mu Eh, gis ngeen nag eh, li yonent bi alayhi salaatu wassalaam wax noo ne léeg-léeg léegi ne nii Seydina Abdallah ibn Umar radiyallahu anhu li mu wax ne min al-hafiya ila saniyati al-wada ji bërëb mooy fas ya nga xam ne noo ne lañ leen def li ma wax sànq nga xam ne dañu leen di jox ñu lekk après daal di leen euh, téye lekk gi daal di leen ñaqloo bañu ñaq lool léegi nag ñu daal di leen bàyyi nag bu ko defee ñuy gën a mën a daw ngir seen yàpp yi gën a wàññeeku tuuti ñu mën a gën a a daw voilà léegi nag mu ngi noonu nii mooy seen muscle yi loolu le léegi nag mu ne Seydina Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri rahimahullah mu ne ñaari bërëb yooyu min al-hafiya yi ila saniyatil wada diggante hafiya ba wa wada mu ne xamsatu am yàll hein cinq mille juróomi am yàlla mooy ay mille hein léegi aw sitta wala li nga xamante ne nii mooy juróom benn mille mille nag environ mooy benn façon mesure la bu ñu doon mesurer distance yi nga xam ne environ mooy un euh, virgule six cent ay kilomètres côté yooyu la un virgule six cent kilomètres benn ci moo ciy mille bu dee loolu la kon mooy xamsatu am yàlla mooy environ huit kilomètres voilà léegi aw sitta wala boog mu ne la wala boog muy six wala six am yàlla bu boobaa mooy soit entre huit kilomètres ak neuf kilomètres six la diggante Hafya ak saniyatul wadaa léegi nag Seydina Sufyaan rahimahullah di leeral ba léegi mu ne wa min saniya mooy diggante nag ak saniya muy saniya wa min saniyatil wadaa diggante saniyatul wadaa bërëb di ban bani Zurayq ba ni nga xamante ne nii digganteem ak fi nga xamante ne jàkkaay waa banu waa doomi Zurayq ya foofu moom seen distance diggante ba miil la mooy benn mille kese la mooy un virgule six cent kilomètres gis nga fas yi nga xam ne ñoom lañ def ngir course dëgg-dëgg di leen jox ñu lekk après ñu wàññi ko ngir ñaqal leen ngir tamit seen seen seen seen seen sili bi dina a dëgër muy fasu course dëgg yooyu yoo ñoom daanaka entre huit kilomètres ak neuf diggante boobu la leen yonent way sa sa wax nañ def course bi foofu ngir man fa entraîner fas yi nga xam ne nag meluñu noonu moom fi mu wax ñu entraîner un kilomètre six cent kese la kon nag nga gis lool di bàyyi xel yi nga xamante ni xatta bàyyi may li nga xam ne attan nañ ko man nañ ko ak li nga xamante ne mënuñu ko kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di hadith numéro quatre cent dix-neuf muy ñeenti téeméer ak fu ak juróom ñeent mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu annahu qaala uridtu ala nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yawma uhudin wa ana ibnu arba'a ashara falam yujizni wa uridtu alayhi yawma al-khandaq wa ana ibnu khamsa ashara fa ajaazani kon al-imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne wa anhu mu ngi jële ci ibnu Umar radiyallahu anhuma ba léegi annahu qaala nee na uridtu daal dinañ may gaaral ala nabiyyi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yawma Uhud bésëb Uhud ngir lan ngir mu xare voilà ndax baayam Seydina Omar comme ni mu leere ci yeneen riwaay moom moo ko indi ci yonent alayhi salaatu salaam présenté yonent bi alayhi salaatu doom ji ne ko ngir mu fekk xare bii di xare Uhud waaye nag bañ ma ci gaaralee ci yonent bi alayhi salaatu salaam wa ana man jamono jooju ibnu arba'a ashara maa ngi amoon li nga xamante ne mooy ñeent ak fukk muy quatorze ans fukki at ñeent la amoon falam yu gis permettre wul ma bàyyiwu ma ma participer ci li nga xamante ne ma fekke xare boo boobale wa uritu ñu gaaralaat ma mooy bàyyi ma ko defaat moo ko gaaral alayhi ci yonente bi alayhi salatu wassalam ngir beneen xare bam xewee ngir doomam ji moom ne woon bële du jàll tey nawey na ko ci boole waay yawmal xandak bésub xandak mooy bésub ahzab mooy xare ba nga xamante ne nii moom la coalisés yiñ doon tudd nga xamante ne nii ihzimil ahzaba wala muy waa Bariya ñooñu mooy ba xare boobu amee nga xam dañoo gasoon xandak bi ay tranchées diggante ci Médina foofu côté bi nga xam ne ñoom manoon nañ fa jaar def ay kàmb yu rëy pour fas yi duñ ko mën a jéggee géléem yi bés boobu di xare boobu bële Seydina Omar radiyallahu anhu daal di Mawlaana Ibn Umar mu ne it gaaral nañ ma ci yonent bi alayhi salaam ca xare boobu bële wa ana fekk man ibnu xamsa ashara maa ngi am li nga xam ne mooy quinze ans xam sa juróom fukk muy fukki at ak juróom laa amoon fa ajaazani mu permettre ma moom yonent bi alayhi salatu wassalam bàyyi ma ngir ma bokk ci xare bi kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadith bi ci tegu di hadith numéro quatre cent vingt mu ne wa anhu radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qasama fi an-nafl lil farasi sahmayn wa lir rajuli sahma kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala mu ne wa anhu ah ñeel na ki nga xamante ne di jële ba léegi xadis ci ki nga xamante ne mooy saydina wa mawlaana Abdallah ibn Umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi ken dawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qasam dafa séddale si nafali mooy façon alal jañ la waxoon nga xam ne mooy bu ñu joxee nit ñi ñi nga xam ne ñoo xare ji woon jox leen seen wàll ci li nga xamante ne nii mooy butin de guerre bi ba pare après nag la def nga xam ne imaam bi mooy xool loo xamante ni mën na leen koo bu ñaa ku nekk mu daal di am lu mu jël ci mbir mi daal di la koy jox loolu le nag la ci la Seydina Abdallah ibn euh, euh, euh, Abbas Euh, euh, non ibnu Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu ne yonent bi alayhi salatu wassalam daal dinay séddale ci ki nga xamante ne nii mooy Ah, ah, ah, qasama fi nafal ci façon alal joo jële lil farasi ñeel li nga xamante ne mooy fas wi li nga xamante ne nii mooy fas wi ki nga xam ne daa indiwaale woon fas fasam sax may ni ñaari xaaj lay am ci butin de guerre bi ñaari paar lay am wali rajuli ñeel ki nga xam ne mooy boroom fas wi loolu la moo tax am na ci yeneen yi dane wali raajili sax ma loolu am na tamit ci beneen riwaaya boo xam ne noonee la wax ar-raajil ah, ah, ak al-faris mooy ki nga xam ne day dox benn waaye war rajul fii day tekki saaxibul faras mooy ki nga xam ne moom moom ki nga xamante ne nii mooy boroom fas wi moom itam li nga xamante ne nii moom benn tamit lay am kon ah eh, rajul moom faras boroom ki moom fas wi moom day am ñett parce que fas wi day am ñaar moom mu am benn voilà mais fii ar-rajul lay wax. mooy ar-rajul mooy waa ji borom fas wi voilà beneen yeneen xadiis yi ba léegi ci mawlaanam Umar moo lay ar-rajul mooy ki nga xam ne nay dox moom benn lay yor ki am fas moom fas wi day am ñaar moom mu am benn moom lay wax nii lil farasi ñeel na fas wi sax may ni li nga xam ne mooy ñaari paar walir rajuli ñel guur gi nga xam ne moo ko war te ko fii sax ma moom benn paar lay am benn wàll kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullahu taala muy wax ci hadis bi nga xam ne moo ci tegu de hadis li nga xamante ne mooy quatre cent vingt et un ñeenti téeméer ak ñaar fukku ak benn mu ne wa anhu radiyallahu taala anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam kaana yunaffilu ba'da man yab'athu min as-saraya kaana yunaffilu ba'da man yab'athu min as-saraya li anfusihim xaassa siwa qismi aamatil jaysh kon al imaamu Abdul Ghani rahimahullah mu ne waanhu mu ngi jële ba léegi hadith yi ba léegi ci ki nga xamante ne nii mooy ibnu Umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam moom de kaana nekkoon na yunafilu doon jël li ñu wax tànk nafal gi jël ci li nga xam ne daag yokkute la lu ñu lay yokkal ginnaaw ba nga amee sa wàll ci butin de guerre bi ñu daal di jël loo xamante ne nii day jël yokkal la ko daal di la koy jox muy li nga xamante ne nii mën nañ koo tuddee façon ab buuñaa léegi da ko doon def ah baada kan la ko doon defal baada lenn man yabaasu ci ñi nga xam ne ñoom la doon yebal di leen yónni mina saraya ci li nga xamante ne nii mooy ci sariya yi ci nga xamante ne nii mooy xare yi nga xam ne da ko doon yónni moom doonul loon dem waaw ñenn ci ñoom da leen doon defal lool li anfusihim xaasa lenn ci saraya yooyu da leen doon defal ñenn ñi am na ñoo xam ne loolee bu leen mësoon a yónni bu ñëwee noonee la loon doon defal yo ginnaaw bi ñu amee seeni wàll la des mu daal di am lu mu ci jël daal di leen jox. mu ne li anfusihim xaasa ngir seen boppu ñoom dong mu defal leen loo lële siwaa ah, wuteeg qismi lii boo wuteeg ne ah, ah, séddalép amatil jaysh li nga xamante ne nii mooy eh, li de euh, li des ci mbooleem at ci euh, lu mu tudd li des ci mbooleem euh, armée bi voilà mu ngi noonale mooy kon loolee la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon doxale léeg-léeg mooy da ko doon def an nafal nga xam ne jël jox leen loo xam ne ginnaaw bi ñu séddoo ba pare loo xam ne li anfusihim ngir ñam koy defal lenn ci ñoom ñoom kese si waabu wuteeg lépp li mu defal mbooleem li nga xamante ne nii mooy